أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا Yahya ibn Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu as-Salihin min kalaami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fi kitaabi as-salam wa fil baabil arba'iin ba'da al-mi'a wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam innamaa ju'ila al-isti'zaanu min ajli al-basar muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci sunu jotaay bi ñu génn ci garab gi ñu nekk ci tool bi nga xamante ne moom lañu nekk walillahi alhamdu wal minna muy baabul istizan wa adabe bunt bi wax chapitre dog bi nga xam ne mooy wax wala garab ci tool bi euh, li nga xam ne moo jëm ci yëglu demander une permission une autorisation avant d'entrer bala ngay dugg ak ay tegginam ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiis bi ci njëkk Euh, gisoon nañu ci lañ ubbi woon buntu bi gisaale woon mooy aay yim ci indi woon ak euh, xadis bu njëkk bi mooy xadis huit cent soixante-dix mu ne woon an abi Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-isti'zaanu thalath kon bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey xadis huit cent soixante et onze mu ne wa an Sahl ibn Sa'd mu ne wa an Sahl ibn Sa'd mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne moo tuddoon Sahl ibn Sa'd di doomu ku ñuy wax Sa'd radiyallahu anhuma yal na borom bi daal di kontaan ci ñoom ñaar waxoon naa la ne moom baayam eh, kaana min saxaabati rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa radiyallahu ta'ala anhuma moom Seydina Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne mu ne qaala dafa wax rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne innama dëgg-dëgg de ju'ila defees nees ju'ila def nañu al istizanu yëglu ñaan digal ñaan permission bala ngaa dugg lu tax min ajlil basar ngir bañ bët daal di dal tabbi xool gis loo xamante ne waru ko woon a gis waaw ngir bañ loolee xew moo tax sharia daal di yoonal lan al istizan waaw na nga yëglu balaa sa bët bi di gis loo xamante ne nii waru ko woon a gis tegu ci awra wala loo xam ne lu nëb nëbb bëggul woon koo gis intimité la yow nga daal ciy daaj sa bët ngir loolu bañ a xew waaw moo tax sharia daal di yoonal li nga xamante ne mooy yëglu mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadis bii daal imaamu alxafidu annawawiyu no albuxaari abu abdillah naka noon abul xusayn muslim ibn alhajjaj ibn muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi kon ginnaaw loolu laaj bu njëkk mooy est ce bi ñoom dong ñooy ñi nga xam ne ñoo ko rapporté ñoom ñoo ko solo ñu ne la hadis bi déedéet al imaamu seen sëriñ al imaamu Ahmad rahimahullah solo na ko lu jiitu na ko noonu solo na ko al imaamu ak al imaamu an-Nasaa'i rahmatullahi ala al jamii al imaamu al Bukhari ta'ala ci ñetti bërëb la ko indi na ko ci kitaabul waaye it indi na ko ci kitaabul libaas baabul imtishaat indi na ko tamit kitaabu diyaat baabu man ittala'a fi bayti qawmin fa faqa'u waaw waaw man ittala'a fi bayti qawmin fa faqa'u 'aynahu fala diya waaw fala fala fala diya léegi indi na ko foofu yëpp léegi nañ jël biñ la njëkk a wax kitaabul istizaan mu ne haddathana Ali ibn Abdillah mu ne haddathana nettali nañu Ali ibn Abdillah di Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Naji' ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawlahu Abul Hasan Hayyatul Wadi al-Basri Ali si yowoon ci Ali ibn al-Madini wax nañ ay mbiram keroog sëriñ bu magu al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahmatullahi tey tey moom <laughs> imaam al-Bukhari yi ma naan an-Nawawi sànq ba léegi imam an-Nawawi rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Sufyaan ah, mooy comme càllale bala rek mu jële ci sayyidina Sufyaan di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad al-Kuufi ah, al-Makki rahimahullahu taala qaala mu ne az-Zuhri mu ne az-Zuhri nee na mooy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihaab ibn Abdillah ibn al-Haarith ibn Zuhra ibn Kilaab ibn Murra ibn na ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr rahimahullahu ta'ala mu ne hafiztuhu kama huna ha huna mu ne lii de hadis bi dama koo takk lii ma la bëgg nettali dama koo takk comme mu ngi mel ni comme yow ni nga nekk nii ma taxaw di la nettali hadis waaw <laughs> mooy dama koo jàpp jàpp goo xam ne mbir mi mu ngi mel ni daa xewaat nii bu ma koy nettali day mel ni dafa xew sama kanam waaw an Sahl ibn Sa'd kon az-Zuhri jële ci Sahl ibn Sa'd muy Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Tha'laba ibn Haritha ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Sa'id ibn Ka'b ibn al-Khazraji al-Ansari as-Sa'idi al-Madani radiyallahu ta'ala anhu annahu qala ittala'a rajulun waaw mooy wa fil hadith qissa mooy hadith bi daa am lu tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon lii waaw loolu am na keroog luñ bëggoon a wax daal di koy fàtte mooy hadith bi nga xam ne da wax ne la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bis-salam fa idha laqitumuhum laqitum ahadahum fi at-tariq fadtarruhu ila adyaqihi hadith boobu dafa am loo xam ne dañu dem ba koy wax fàtte ko mooy gisoon nañu nga xam ne tax tax bi taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam li riwaay yu bari ba imaamul xaafis na xajar jàpp ne xew-xew boobu moo taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon xadiis boobu mooy yahuudi romb yonent bay saa saa romb tamit julli ñu naan assalaamu alaykum waaw yeneen saa salaam ne est dem ngeen li wax ñu ne non moom daa waxul lool de waxul assalaamu de assalaamu dem leen ñu di ko ñu di ko laaj ko fa taraf <laughs> al yahudiyul xabiis bu yées bi daal di reconnaître ne waaw assalaamu la wax léegi mu ne bu leen leen lee nuyootee yahudi ah, bu leen leen tàmbali nuyu te buñ leen nuyoo ngeen ne waaleykum waaw léegi foofu noonu liñ fàtte woon da dawoon dañ dañu dem ba koy wax ne non dañ bàyyi ba jeexal far mooy al ibratu bi umumil lafz la bi xusuusi sabab yow mënoo ne bon comme que daal ci tax tax booboo taxoon yeneen tubay saa saa waxoon loolu kon bon tax tax boobu comme bu amatul waaw bu dee man gis naa yahud yoo xam ne chrétiens yoo xam ne boo waxuñu ñu loolu ah waaw te leeroon na ni yow chrétiens yi duñ noonu woon def loolu chrétiens yi. Euh, ñi doon jóge ay Najraan ak yooyu di ñëw di seet si yonent bi alayhi salaam amul kenn ku ci ñëwoon naan ko assalamu alaykum loolu yahuudi la woon te pourtant yonent bi alayhi salaam bi muy wax dane la tabda'ul yahuuda wala nasaara dugalaale leen waaw bu leen tàmbalee yahuudi yaawuur yi di yahuudi juif wala nasaara du saagante ni waa jàngu bi waa karcaan yi bi salaami ci nuyu waaw kon loolu noonu par exemple yow manoo ne eh, voilà te boobu gis nga eh, eh, càllale riwaay bi ci imaam kii indi woon al imaam na xajar tuddoon sahaaba bi nee na saa da maa ngi nii di war dem ci yahudi yi ñu demee bu leen leen njëkk nuyu voilà loolu mooy al ibratu yow doone ah daal bi mooy lii wa taxoon li woon taxoon mu wàcc yeneen saa saa waxoon ko sababu wurudil hadith parce que hadith dafa am comme ni am sababu nuzul ci alquran li tax aaya bii wala saar bi wàcc loolu dafa am ci hadith waaw sababu wurudil hadith loolu la ñuy lijjanti fii ci hadith Seydina Sahl ibn Sa'd moo ma fàttali lii moo tax ñu def ci benn crochet taxaw ci tuuti. moo yeneen tubaab yi saa salaam du du dama ne waa xew-xew boobu ci xew-xew bu mel noonu la ko waxee koo xam ne da doon saaga di nuyoo au lieu mu kii mu bërëxal ay mbir yoo xam ne jaarul yoon mu yahud bi. léegi kon ci kaw noonu kon léegi bu dee lool gisatuma ñuy def loolu kon damaa war a delluwaat naa leen assalaamu alaykum wala di leen njëkk nuyu dañ naan déet al ibratu li ñuy bàyyi xel mooy bi umumil lafzi ci euh, kaddu gi yonent bay saa saam utilisé bi muy ñu digal ci li mu joyoo waaye duñ ne comme que xew-xew bii la xewoon xew-xew boobu weesu na jaratul ñu koy def déedéet te loolu dafa bari ci li nga xamante ne mooy sharia bi voilà mu ngi noonee hmm? <laughs> ah. <laughs> kon lii lii nag ci waaw mooy li taxoon lii nii yonent bay saam indi wax ko moom lañu al imaam riwaay bi di indi mu kon an Sahl ibn Sa'd sayna az-Zuhri mu ne jëlee ci Sahl ibn Sa'd anhu ma annahu qaal dafa yëddu <laughs> rajulun benn góor benn waay yërlu min juhri min juhrin fi hujari nabi sallallahu alayhi wa mooy benn œillère te yoon lañ naan œillère mooy boo gisee bunt yi ñu def ci benn bën bën boo xam ne yow dañ ciy mën a xool teg sa bët xool xam nga léegi bu dee léegi yii nii niñ ko defaree yu yii nii ñun suñu jamono yu bari du boo xam ne yow da ngay yër di gis li ci biir ki ci biir wow boo la mën a gis waaye yow boo tegoon sa bët nekk ne di yërlu tamit boo moyul doo gis en tout cas yu bari doo gis ndax day fulu côté boobu mais am na yoo xam ne mën nga ci xool te surtout bu dee bunt yoo ni ñu ko doon defee dañuy def rek benn bën bën voilà boo xam ne dañuy day soxla nit ki day ci mën a xool léegi nag benn waay daal di jóge ne <laughs> jël bëtam teg ko ci benn ci pax xujru waaw gis nga comme <laughs> xujru mooy am am ab ab kàmb ab ab pax ab kii bu ndaw euh, ab bën bën ab bën bën ab bën bën ci benn bu kër yonent ba ci benn ci néegu yonent bi sallallahu alayhi wasallam néegu soxnaam yi fekk yonent sallallahu alayhi mu ngi ci biir wa ma annabi sallallahu alayhi wasallam te ba waaja ba muy def lool yonent bay saa mu ngi woon ak moom midran midran ma maana midran mooy mbir la boo xam ne comme koom xam nga koom fay <laughs> koom <laughs> koom koom loolu mooy vrai bi voilà koom bu dee yow xamoo koom gis nga genre peñe la mais du peñe comme peñe xam nga peñe yi kii yi mooy bëñ yi dafa ndaw mooy yi ñuy yi tax nga man di dugal euh, rawa jaarale ko ci sa euh, bopp bi mu koy peñe koom nag dafa gën a gudd waaw mooy bëñ yi dañuy gudd ba daanaka mën nañu sax gën a ëpp gën a gudd sa baaraam yi voilà yow sa baaraam yi loxo yi boo leen tàllalee koom bi mën naa gën a gudd yooyu léegi nag mais ñooy tolloo nga jël ko nag di ko di ci borosé sa bopp ah di ko ci peñee surtout ñi nga xam ne dañoo bari karaw mais tamit ñi nga xam ne bariwuñ karaw dañ koy utiliser léeg-léeg euh, ngir tamit gratter sa bopp bi daal buy xesen nekk na loo xam ne lu la mën a soulager la te joxe ab <laughs> quelque bànneex goo ci mën a jëlee goosante sa borom mi la xéewale nga am koom yow mii di vay way mën a xëy di peñaw waaye di di xesen waale fa nga xam ne mooy xesen <laughs> léegi mu ne wamaa nabi kon mu ngi woon ak yonent way saa saa midran ab koom yaxukk bihi rasa léeg-léeg nag mu nekk ci weñ léeg-léeg mu nekk ci li nga xam ne mooy ci bois ci bant la mooy dent de scie yooyu wala bëñ yooyu nga xam ne mooy tax nit ki man di peñaw léegi yonent way saa am yoroon lool di ci peñaw fa xaala ah, di ci peñaw waaye eh, di ci eh, grate waale boppam yi nga xam ne daa soxla gratter ko ci daal ko ci xesanaale fa xaala mu ne bi gisee waa ji def lool mu ne law aalamu mu ne waa ji gis nga bu ma xamoon ne annaka tanzuru yaa ngi doon yërndu di ma xool ah la ta'antu bi aynak mooy après ay est xam na <laughs> dina ñëw ci riwaay imam muslim bi bu ma yëgoon ne yow yaa ngi nekkoon di ma yërndu di ma xool konoon te kon dinaa fëqal yi jël lii daal di koy eh, koom bi ma yor ci bën bën boobu loolu wax ne yooyu du nekkuloon ñoom yi nga xam dañ ciy teg benn benn genre œillère boo xam ne comme ñun yi ñu am benn genre verre seetu bu nekk bon seetu ba seetu boo xam ne sa bopp ngay gis non loo xam day transparent ñoom ne loolu ndax nee na ko ma cëy ma xamoon ne yaa ngi xool la temps antu konoon te kon dinaa ko dinaa ci bënn daal di ciy fëq bi fii fii ay ni que ci sa dinaa ko jam ci sa biir bët bi waaw sa bët bi nga dugal waaw innama ju'ila al-istizanu waaw ci la wax hadis bi innama li am baris dëgg-dëgg ju'ila dañoo def al istizanu yëglu min ajli al basar ngir bañ bët daal di tegu ci loo xam ne waru koo gis lu xaram loolu moo tax ñu daal di yoonal hmm, li nga xamante ne mooy yëglu waaw waaw kay léegi nii la ko al eh, eh, eh, solo kanta al Muslim Abul Husayn moom ci kitaabul adab la ko baabu tahrim an fi bayti ghayrihi voilà moom dafa tegale hadis numéro 21 55 ak 21 56 al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala <laughs> tay daal saway <laughs> al imam hafiz Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi mu nekkoon kitabul adab babu tahrim an-nazari ba téere bi wax ci teggini buntu bi surah yi ñoom imam an-Nawawi def tahrim haramal an-nazar du xool fi bayti ghayri ci këru keneen mu ne haddathana Yahya ibn Yahya wa Muhammad ibn Rumh mu ne nettali na nettali nañu suñu ñaari sëriñ di Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali Abu Zakariya al-Hanzali at-Tamimi ñi ne Abdullah al-Minqari mawlahum rayhanatu Nisabur rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn Rumh ak suñu beneen sëriñ di Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir rahimahullah al-Misri Abu Abdillah at-Tujibi mawlaahum rahmatullah alayhima qaala ñu ne axbarana al-Layth ku nekk ci ñoom ñaar ñu ne nettali nañu al-Layth ñoom ñaar ñu ne nettali nañu al-Layth al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri nekkoon sëriñu waa ahlu Misr mu ne wal lafzu kaddu gi may indi fii nag li Yahya sama sëriñ bu njëkk bi man imaam Muslim rahmatullah alayhima moom laa inday kaddo mu ne ha taxool ma ndil la beneen càllale hadis bi ba léegi jëlee naa ko ci ñeneen wa haddathana Qutayba ibn Sa'id mu ne naka noonu nettali nañu Qutayba ibn Sa'id di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahu Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana al-Layth an ibni Shihab gis nañ àllay sa léegi an ibni Shihab mooy am mooy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah min gisoon sànq az-Zuhri rahmatullah alayhi anna Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhuma akhbarahu anna rajulan ittala'a fi juhrin fi juhrin fi babi rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam midran moo benn la mu c'est la même chose yahukku bihi ra'sahu falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala moo yonent alayhi salaam da koo gis <laughs> waa ji daa nekk di yërlu rek yonent sallallahu alayhi wa sallam gis ko léegi bi yonent sallallahu alayhi wa sallam di ñëw fekk waa ji defaru na quoi yonent sallallahu alayhi wa sallam nako law a'lamu annaka tantaziruni waaw yii yu bari loolu la wax al imam al qaadi mu ne ñu bari jumhur nii lañ ko solowee tantaziruni yeneen waaye comme biñ gis léegi bu imaamul Buxaari bi tanzuru nii tanzuru gi tanzuru la wax voilà mu ne boobu nag loolu euh, euh, tanzuru nii nag boobu moo gën a euh, mooy ñaareel bi waaw mu ne moo tax beneen bi wa yox wa alayhi loolu la imaam bu njëkk bi tantadur nii du da may xaar non mooy li ma xool <laughs> lool lool la jëm ba xamoon ne yaa ngi may xool di ma yëddu ah loolu lañ naan la wolof naan yëddu waaw di xool nit ci loo xamante ne nii yow euh, yëgu ko ah te bëgguloon nga gis nga nga koy yëddu di ko espionné wu di ko yërndu di ko xool di ko épier wu ah <laughs> waaw léegi fala mu ne law alimtu law alamu annaka tantaziru nii la ant ta'antu bihi fi ayni bu ma xamoon ne yaa ngi ma doon xool nii li ma yërndu kononte kon dinaa jël sama lii may peñawoo sama koom bi daal di koy jam ci sa bët bi nga xam wa qala rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne innama ju'ila al min ajli al-basar voilà fi al mooy yëglu innama dëgg-dëgg ju'ila defees nees al yëgle min ajlil basar fi beneen riwaa bi mu ci indi mooy comme bi mu ci teg après comme bi imaamul Buxaari innama ja'ala Allahu al-izna waaw boobu bii beneen la innama dëgg al basar dëgg-dëgg borom bi daa def li nga xam ne mooy yoonal li nga xam ne mooy yëglu ndax lan ngir bët bañ a tegu ci loo xam ne waru ci woon a tegu te xadiis mel ni kon mu ngi noon nii la ko ñuy solo al imaamu anas ibnu malik radiyallahu taala anhu daal dina koy na ko noon al imaamu abu ñoom seen xadiis yooyu muttafaqun alayhi la mooy al imaamu al xaafizu al buxaari na ko al imaamu muslimu abul xusayn bokk nañ ko solota nii lañ ko rangale mooy imaam euh, nii lañ ko ki rangale imaamu muslim dalee na boole imaamul buxaari nag ca diyaat la ko ëndi euh, mooy ca bunt bañ la waxoon sànq baabu man ittala'a fi bayti qawmin fa faqahu <laughs> ay na ay nawu fala diyata lahu waaw buntu bi képp ku yërndu yëddu kër jàmbur wala yërndu fa di wax xool loo warula xool nga yërndu ñu faq sa bët bu ñu fëkkee sa bët saay kenn du la yow ca pa damaan amu ci kenn du la garanti yow sa bët boobu moom hadar <laughs> ñàkk nga bët laa wax parce <laughs> que yaa ko def da ngay dañ kumpa rek di yëddu di yëddu ñu ñu fëkk sa bët nag aywa ñàkk nga amul benn indemnisation benn ndàmp muñ lay dàmp al imaamu anas radiyallahu taala anhu eh, moom loolu la wax dane anna rajulan <laughs> ittala'a min ba'di hujari nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaama ilayhi bi mishqasin aw mashaqisa fa ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtiluhu li <laughs> yata'anuhu li <laughs> ñoom daa nettali <laughs> fële mu ne daa am benn waay ah mu ne daa am benn waay boo xam dafa ñëw di di di di yërndu quoi ci benn ci néegu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent sallallahu alayhi wa sallam gis ko daal di jóg bi mish bi mishqasin <laughs> Eh? mooy jaaru puso walla loo xam ne lu ñaw la waaw bu gudd waaw nga xamante ne mooy bii bu dee misxas ci sahm ci kii bi lay nekk mooy xeej bi xam nga xeej bi bu nekkee bant après cat ba day ñaw ñu def ca benn weñ lu mel noonu ah gudd nag ah, wala yu bari mu ne maa ngi mel ni man Seydina Anas mu ngi mel ni maa ngi eh, eh, revivre di dundaat seen bi quoi nga gis yonent saa salaam fekk mooy lool day wan ne Seydina mu ngi woon ci biir fi yonent bay saa saa ne woon fa ne woon waa ji ñëw di yërdu maa ne mu naan maa ngi mu ngi mel ni maa ngi gis yonent bay saa salaam di def ndànk di mooy di mel ni kuy ñëw ci moom di di ko yootal <laughs> ba comme waa ji di ko yëg ngir rek daal di koy ci jam ci bëtam bi <laughs> waaw <laughs> léegi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu kanta moom dane yonent bay saa saam nee na man ittala'a fi bayti qawmin bi ghayri idnihim faqad halla lahum an yafqa'u ayna <laughs> waaw mu ne yonent bay saa saam nee na koo xam ne dafa yëddu di yërlu kërug kenn ci yéen eh, kërug ay nit bi ghayri idnihim ci loo xamante ne amuñu ci droit amuñu ci ndigalu gaa yooyee faqad halla dagan na lahum waa ñooñee moom kër ga waa ji di leen espionné di ko di leen yërlu an yafqa'u ñu daal di fëq aynahu bëtam waaw ñu ne fëq bët bi xam nga ma li <laughs> bala ñu jàll <laughs> comme que ci fëq bët bi lañ ne est ce que xam nga loolu temps ñu ngi ko doon wax li imaamu Tirmidhi non imaam abu kii abu abdillah al al al al ki dëkkoon fii Espagne al-Qurtubi rahimahullah ci tafsiram bi bi muy wax lool naan euh, bon <laughs> hadith yi nag ci tafsir bi quoi bi mu naan euh, mooy bi muy wax buntu yi jëm ci istizaan côté yooyu ba mu naan bon. Euh, boroom xam-xam yi nag euh, yonent bi alayhi salaam nee na képp koo xamante ne nii comme hadis bii nii ku yërndu kër jàmbur ñoom am nañ droit faq sa bët ak tamit hadisu Seyna <laughs> kii bi Sahl ibn Sa'd kene waa ji yonent saa saa dana ko bu ma xamoon ne yaa ngi may yëndu doon naa jëw fëkk sa jël jël lii ma yor di ko peñewoo daal di koy jam ci sa bët bi voilà da ngay gis ne ñaar yooyu wuute nañu mooy ñaari xew-xew yooyu amaana wuute na ndax bee yonent saa saa da koo yéex que bu sëy naa Anas bi moom da doon mooy da doon da koo gis di def ndànk di yoot di yoot ngir bëgg ko rek waa ji far waa ji <laughs> mën ne ko gis nga bu ma la fekkoon <laughs> foofu bu ma la siiwoon <laughs> waaw suy naanas ne maa ngi mel ni kuy siiwuraat man na nekk même xew-xew mais li muy niru daa mel ni ñaar yu wute la wallahu taala waaye léegi mooy loolu waxoon nañ li imaamu al-Qurtubi doon wax ne ñenn ñi dañu ne si si am na droit kay non képp koo xamante ne nii laa wax ah yërnu nga non kii moo ko rahimahullah képp koo xamante ne yëddu kër jàmbur ñu fëkk sa bët yow laa damaan sa waay non sa kenn ko garanti ah non non non non aynu ah. ko sa haja sa wayi dra la lay non boo fi yëddoo kër jàmbur waaw di di yër nu ñu fëkk sa bët non yow moom kenn du yow laa damaana quoi <laughs> waaw kenn <laughs> kenn am nañ ñu ne bon c'est que yonent bi bon Imam Qurtubi moo gën a wax <laughs> voilà eh, mu ne léegi bon ñeneen ñi ne non non loolu yonent bay saa saam da koo wax rek ngir man wane ne loolu dafa garaaw c'est tellement garaaw di yëddu bëgg nekk di espionner nit ñeek di yër awraay nit ñeek ak li ñu warul woon a gis loolu dafa garaaw mais loolu tekkiwul moo da koo waxee noon ngir nga xam gravité bi mais tekkiwul que ne moo yow yow yow yow littéralement jëlal boo ko yow boo fekkoon waa yi def loolu sa kër man nga jël mbir mi fëq ba tëm ah non ah, ah, la woon nag loolu. te moom la imaamul Qurtubi waxoon ne mais rahimahullah li dëgër mooy li hadis bi wax ku fëq bëtam laa damaan imaamu imaamu Nawawi tamit ci al-Minhaj loolu la wax ne dara la dut fay waaw waaw mu ne wa fi al-hadith jawaazu ramyi ayni al-mutatalli' bi shay'in xafiif falaw ramaahu bi xafiifin fa faqa'ahaa falaa damaana idaa kaana qad nadara fii baytin laysa fiihi imra'a muharram wallaahu mahram waaw <laughs> waaw mu imra'a mahram waaw kooku moom sawaay eh, eh, eh, la damaan mu ne gis nga hadis bi dañ ciy jàng possibilité nit ki jël lu sew daal di koy jam ci bët boo xamante ne nii da doon yërndu waaw di la yërndoo ko kii di kii nga fëq bëtam waaw falaa damaana ci sharia lay wax ah. <laughs> waaw way boo fi kii yee nag <laughs> waaw république moom boo fi fëqee bët yi gars yi attention ah ñun ci xam nga xam nga sharia la ñuy wax ñun toppatoo mbir yooyu quoi yi le public di wax mais dama lay bëgg a wax rek waaw yeboo ngay faire la part des choses boo déggee ñu ne ñu def leen rek nga nga génn naan diw njaaloo na ndax ëmb kii léegi bon am na doom nañ jël dégg naa ne saa saa ndaw sa demal ba ëmb yi demal xale bi tollu nangam après bon ñu ñëw raj ma ko léegi ñun ñu suñu groupe ñëw raj ma ko ah ku la wax <laughs> la ah. <laughs> waaw yow fii. avance nga xam ne saa yi yow gars yi da ngay ñëw sa kër sa butik ngay nekk ay agresseur ñëw di la agresser ngir sàcc sa alal nga dóor kenn pistolet tël mu faatu ñu convoqué la yóbbu la ne la yow da ngaa rey nit mais involontairement quoi nga am ci procès boo xamante ne bu garaaw <laughs> loolu nag moom ci l'islam loolu amul waaw légitime défense moom fu mu amee yooyu moom bu preuve yëpp leeree ne kii daal du loolu waaw kenn du la sonal kenn du la inquiéter saa kenn du la inquiété <laughs> waaw loolu moom lu leer la léegi nag <laughs> kon il faut faire attention alhamdulillah léegi kon loolu la ko quoi mooy kooku dara lu ku ñu fëq sa bët ci loolu laa damaana ah, kenn du garanti sa bët boobu n'est pas garantie hëdër la waaw bu dee ne daa xool ci kër goo xamante ne mooy du maxrama fa nekk koo xamante ne koc armalam la bu dee koc armalam garaawul mooy ku nit koo xam ne këru boppam la yërndu garaawul <laughs> koo kenn du na ah moo tax yenent way sa sam wax lu leer ci hadis sayna Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu waaw wax lu leer man istala fi bayti qawmin loolu euh, euh, lu muy tegtal lu muy tegtal lool mafhum bi mooy la ñuy dégg ci ginnaaw dana ku yëddu yër këru ay nit mais yow sa kër nga naan du këru nit mais malgré loolu li gën a rafet mooy yow sa kër bu fa nekk di tegi espion ak di di di jéem a kii ak di di di yër nu waateeg di teg ay dil di woote séminaire yoo xam ne waxoo dëgg fen demoo benn séminaire waaw dafa am bi ngay soupçonné ak sa xarit bi rek moom moom moom nga bëgg euh, am lu leer nga naan da ngaa war a dem séminaire waxoo dëgg ah yow wax nga lu gën a garaaw waaw <laughs> nga dem teg dil dem ba ay jaaru ay deux heures du matin gi ñëwaat naan non mais finalement gars yi dañu ko kii quoi te yëgluwoo defoo dara te yonent way sa sam yow premièrement da doon tere lool waaw neewoon na képp koo xam ne daa jóge ci tukki bu sori ñëw wala yu mel noonu tukki guddi bu kenn ñëw di di di fëgg sa sa sa sa sa boro sa soxna guddi waaw waaw waaw moo tax yeneen tubaab sax moo tax buñ la rek defal ko <laughs> am benn waay <laughs> déggul ndigal li sawaay <laughs> daal di ñëw di di di di di teg waaru plan quoi pour soxnaam waaw guddi jot mu mun du ñëw dem voyage si boo xam ne après ñëw ci guddi gi ñëw fekk soxnaam ak benn waay <laughs> voilà voilà yàllaa ko nattoo loolu ngir wan ne digal dañ koo war a doxe waaw <laughs> digal dañ koy wan ngir jàngal ñu <laughs> voilà mu ngi noonu waaw te neewoon na ngir mu mu waajal boppam ndaw si bu yëgee yaa ngi ñëw waaw karawu cuqaaral gi mu daal di koy waajal ba pare daal di toilette ngir yow voilà moo tax yeneen tubaab yi bu ñëwoon ci jàkka ja doon des ba xam ne wala mu yónnee ci. nit ñi gaaw ñu yëg ni ñu ngi ñëw mu ne xaar leen tuuti bu ko defee eh, ñu waajal ñu loolu dafa am solo waaye di tegi bill di tegi plan di kàcc ba pare di wax lu gën a gaaw parce que da am ay soupçon yow dara iblis mooy fooy sa xel mi wal iyaadu wallahi billah bu dee sa kër loolu lañ lay wax waaw amoo droit jóge ne rek sama kër la ngay teg dil guddi nga ñëw agsi nag saa sa ginnaaw sa voyage bu bi mais léegi walilah alhamdulilah mi nag téléphone yi parce que loolu mooy amul woon yëglu nan nga yëgloo mais bu dee ak téléphone yi même bu dee fu sori nga jóge comme li Imam An-Nawawi rahimahullah wax pas ci téléphone yi waaw téléphone yi la Imam An-Nawawi wax ma a xam nga da waxul loolu waaye <laughs> téléphone téléphone yow sa mbaam gay daa xamoon luy téléphone <laughs> waaye <laughs> garaama <laughs> Imaam An-Nawawi <laughs> non mooy bu dee yëglu bi la doon wax waaw même bu dane euh, bu dee fu sori nga jóge bu dee fu nga jóge bu dee moom yëgoon na ne yaa ngi ñëw waaw yëg na ko waxoon nga ko bés sàntel ngay ñëw même bu dee sori na bu guddee loolu yëgu euh, garaawul parce que li ñuy bañ mooy surprise effet de surprise bi la lislaam bi tere waaw affaire espionnage yooyu ay affaire kii nii bëgg moom lañ doon wax keroog. waaw bëgg rek yow lépp lu xew da nga war a xam lépp lu kii da nga koo war a kii mel ni yaay yaay musaytir ci gaa yi te lasta alayhim bi musaytir ay waaye eh, yow loolu ay mel ni yaay seen muhaymin te doo dara doo sax sa muhayminu bopp yàlla mooy al muhayminu waaw loolu lépp ay caaxaan la nga sonal sa bopp nag yow sa xol dootul instable doo am dund gu neex même bu dee am nga lu ne gàññ sa xel foo nekk yaa ngi xalaat yu mel noonu waaw je pense qu'on me trompe yaa ko sa bopp waaw boo doxewoon sunna yooyu yëpp deñ voilà kon euh, euh, wa inna ba'da dhanni euh, ism gis nañ ko kero kon